mu teg ci xadis bu mujj de xadis cinq cent soixante-huit ana wa an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna al-ash'ariyyiina idhaa armaluu fil ghazwi aw qalla ta'aamu ayaalihim bil madiinati jama'uu maa kaana 'indahum fii thawbin waahid summa qtasamuuhu baynahum fi inaa'in waahidin bissawiyya fahum minnii wa ana minhum muttafaqun alayhi armalu faragha zaaduhum aw qaaraba al-faragh kon al-imaamu al-haafidu an-Nawawiyu rahimahullahu ta'aala mu indi hadiis bu mujj <coughs> nga xam ne moom la ñu ko buntu lii mooy dernier xadiisu buntu bi mu ne waan abi Muusa mu ne mu ngi jële ci baayi Muusa baayi Muusa al ko joowoon ci Ash'ari yi muy al-Ash'ariyuuna ko joowoon fa nga mooy madinatul Yaman annahu qaala qaala rasulullah mu qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa neena neena yonent bi alayhi salaatu wasalaamu neena qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam innal gis nga waa ash'ariyuuna yi mooy mbokk imaam Abu Muusaa yi niñ ko waxe léegi <laughs> waaw Allahu akbar mu ne ñoom idaa armalu imaam an-Nawawi ci suuf mu ne armalu faragha zaaduhum mooy seen yóbbal bu dañoo yoroon provision seen yóbbal jeex aw xal la wala mu néew taamu ayaalihim bil madina seen famille yi ndax Medina dañoo faa ñëw jóge Yaman en général nit ñi buñ mësoon a ñëw dañ doon dëkk par qabila ñi bokk kii la ñuy nekk sànc fenn dëkk côté boobu mu ne ñoom nag Medina gii bu fi seen mu ñëwee ba la nga xam ne moom mooy seen dund ah commencé di jeex moom la naan armalu <laughs> mu ne mooy faraxa zaaduhum aw qaarabal farax wala jege na jeex moo xam ci xare lañ nekk wala biir Medina jamaaw ma kaana indahum fi thawbin waahid dañuy dajale la ne fa ñoom ñoom ñépp ci benn yére ku nekk la nga am nga dem indi amul bon loolu nag bon say dama koo dencoon am ah. non ñoom lañ doon génne lépp waaw waaw wak dañ doon génne lañ kenn doonul woon rënk naan bon c'est que <coughs> day jeex quoi c'est que tout le problème mooy bu ñu leen ko joxee day jeex quoi waaw loolu mooy problème bi quoi déedéet dañuy dajale lépp dañuy boole fii saw bi mu waaxit waaw ci benn yére lañ ko doon boole léegi nag bu ñu ko boolee la ana ana ana lan na lëgëy mu ne summa iqtasamuhu baynahum fi inaa'i waahid bi sawiya ñu def lépp ci benn ndab daal koy séddoo bi ci loo xam ne ñoom ñoo ci tolloo kenn du ëppale sa moroom waaw waaw akbar bi ci loo xam ne ñoo koy tolloo léegi nag bi loolu amee mu ne yeneen tubaab yi saa salaam ne <laughs> fa hum minni ah ñoom de ci man lañ bokk allahu akbar wa ana minhum te ci ñoom laa bokk waaw Allah Allah léegi mu ne muttafaqun alayhi al imaamu al Buxaari imaam Muslim solo nañ ko lu ci suuf gis nañ kon al imaamu ñu léegi laaj bi mooy est-ce que ñoom kese ko solo ñu ne la waaw hadis bi moom. ñoom ñaar dong te nekk benn bërëb dong nga ko solo imaamul Buxaari rahimahullah mu ngi ko di ci kitaabu sharika baabu sharika ash-sharika fi waaw mooy associationnisme bon mooy associé bokku dara associé bokk associationnisme shirk gële non non mooy bokku association associé ay mbir bokku ko baabu sharika fi ta'am bu bokk loo xam ne ci wàllu ñam la mu ne haddathana Muhammad ibn al mu nekk ñu nettal imaamul Buxaari mooy Muhammad ibn al-Ala ibn Kurayb al-Hamadani Abu Kurayb al-Kufi sëriñ waa kutubu sitta qaala mu ne haddathana Hammad ibn Usama mu nekk ñu nettal mooy Hammad ibn Usama di Hammad ibn Usama ibn Zayd al-Qurashi Abu Usama al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Burayd moo ko jëlee ci Burayd ibn Abdillah ibn Abi Burda ibn Abi Musa al-Ash'ari al-Kufi rahmatullahi alayhi Eh? an abi bourdata moo ko jële ci abou bourda ibn abi moussa al-ash'ari juge la woon al-qaadi al-kuufi al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhuma an abi moussa moo ko jële ci baayam di abou moussa di abdallah ibn qays ibn sulaym ibn hadar ibn harb ibn amir radiyallahu ta'ala anhu al-Ash'ari nekkoon Basra Kufa radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam inna al-Ash'ariyyiina idhaa armalu fil ghazw aw qalla ta'aamu 'iyaalihim bil-Madiina jama'uu maa kaana 'indahum fii thawbin waahidin thumma iqtasamuhu baynahum fii inaa'in waahidin bi-sawiyya fahum minnii wa ana minhum noonu la ko al-imaam al-haafiz al-Bukhaari solo naka naka naka al-imaam Muslim mu ngi ko indi ci kitaabu fadaa'il as-sahaabati radi eh, kitaabu fadaa'ili saxaabati radiyallahu ta'ala anhum baabu min fadaa'ili al-ash'ariyyiina alhamdulillah radiyallahu anhum wa haddathanaa Abu Aamir al-Ash'ari wa Abu Kurayb voilà <laughs> jamii'an mu ne nettal nañu Abu Aamir al-Ash'ari muy Abdallah ibn Barrad ibn Yusuf ibn Abi Burda kii surtout imaam Abu Muusa liñ jëlee hadiis bi la Abdallah ibn Barrad ibn Yusuf ibn Abi Burda ibn Abi Muusa al-Ash'ari Abu Aamir al-Kufi rahimahullahu ta'ala wa Abu Kurayb moom lañ gi sànq mooy Muhammad ibn al-Ala la mooy mi nga xam ne moom la Imam al-Bukhari jël hadith bi ñoom ñëpp jami'an an Abi Usama gis nañ ko muy sànq ñi muy Hammad ibn Usama al-Kufi rahimahullah qala Abu Amir mu ne sama sëriñ mu njëkk bi di surtout Imam Abu Musa al-Ash'ari Abu Amir dana haddathana Abu Usama moom noonu la ko wax Abu Usama moo ñu nettali mu ne haddathani nettali na Burayd ibn Abdillah ibn abi burda an jaddi an burda voilà neewul ne man nag sama maam la quoi man kenn koo xam ne bokkoo ci famille du ma ko du ma jàngal sama waxi maam waxi caaxaan yooyu mooy la <laughs> abu abdana abu usama ba pare di ko nettali ci ay ba ay maamam voilà ah, nan la may gën a xame sama waxi maam waaw <coughs> Abdallah ibn Barrad ibn Yusuf ibn Abi Burda waaw kii nag Abu Usama jële ko ci Burayd ibn Abdillah ibn Abi Burda ibn Abi Musa voilà kon loolu waxi caaxaan la kon an jaddihi mu jële ko ci maama an Burda mu jële ko ci Abi Burda ma Burda an Abi Burda an Abi Musa radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam innal ash'ariyina idha armalu fi al-ghazwi aw qalla ta'aamuhu iyaalihim bil-madiina jama'uu maa kaana 'indahum fii thawbin waahid thumma iqtasamuu baynahum fii inaa'in waahid bis-sawiyya fahum minnii wa ana minhum hadith bii nii moom lii nii riwaaya bu imaam Muslim bii moom la imaam al-Haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'aala daal di indi fii nga xamante ne mooy ci Riyaad bi léegi hadith bi ana lëkkaaleem ak buntu bi dañ naan lëkkaaleem kay leer na mooy al-muwaasaa baabul isaari wal muwaasa al mooy nit ñi bu ngeen nekkee ci difficulté ngeen xam ne ah bekkoor am na dëkk bi neexatut au lieu ku nekk di ko jouer douce euh, ci wetam ci kowem ngeen xam ne li ëpp fi barke bi nekk mooy buñ dajalee li ñu yor waaw bees dajalee li ñu yor borom bi mën na cee def barke ñoom ñu dajale mooy ashari yuuna yi loolu seen jikko lañu woon masu nañ ko fi tudd bu yàgg mais dañ ko waxoon rek romb <coughs> këne bu ñu ñëwee ba ñàkk seen lekk li war a lekk boo xam dañu voyage yi nekk ci xare wala ñu nekk ci dëkk bi sax mais ah ñam bareetul dañuy bo dañuy dajale li ñu yor lépp waaw ci benn yére def ko ci benn ndab après ñu daal di koy séddoo équitablement waaw ñépp tolloo ci seen jëf jot ñuy jëf nag muy jëf ju rafet a rafet ba yonent bi alayhi salaatu salaam ne fahum minni ñi mel nii di doxale nii di ashari yu ne ci man lañu bokk walla lañ ci man allah wa ana minhum ta ci man man ci ñoom laa bokk mooy manatuñ leen a tàqale maa ngi ñu mel noonu waaw te pourtant ñii ak yonent bay saa saam dañoo bokk deret Quraysh lañ jóge mukk moo tax yonent bay saa salaam mooy baayu ak diin day féete kaw ak tiin bu dee ne yow tiin ji saay boole woo ceeg diin waaw moo tax yonent bay saa saam baayu ñépp la nga yëg ko nga ñàkk koo yëg mais nag na nga fexe mu dëggu ci yow li ngay dëggoo ci moom mooy moom ci boppam mu jëlal la tafal la ci boppam comme li mu wax nii mais man waxuma la lool mais ñoom ci ñoom ci man lañ bokk man ci ñoom laa bokk waaw mais aliyun wax na ana min naa ali ci man la bokk te ci man ci moom laa bokk yeex yow ay caaxaana la koy mayam waaw loolu du ay caaxaana ki tëdd ci nelaw ak parce que walla mooy sa maam moo la koy may bu doon loolu kon wax ji am sax kon nekkal maamam dong na nekk sa maam dong doy na déedéet ñii nii du seen maam de <laughs> waaye nee na fa hum min ñoom ci man lañ bokk wa ana minhum ñoom man ci ñoom laa kenn mënatu leen a bo bo taqale ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam allahu akbar moo daal imaamu Nawawi rahimahullahu taala mu ne xadiis bi fadilatul ashariyin xadiis bii dañ ci jàng gëneel gu mag gu ashari yu na yi am quoi waaw muy waasawoo ci waayam wa fadilatul isaari wal muwaasa ngëneelu ci alminhaj lay wax ni bi muy saraan yi ngëneelu di ëffal bëgg leen sa mbokk bëgg nga bàyyi koog moom wala wal muwaasa mu nekk ci problème ga nangu li nga am yépp ngeen bokk ko yéen ñëpp wa fadilatu xaltil azwaadi fi safar mooy di dajale seen provision yi bu ngeen nekkee ci tukki ah seen yóbbal yi di manqué ngeen dajale yéen ñëpp ngeen dajale li yëpp lu ngeen am waaw wa fadilati jam'iha fi shay'in 'inda waaye it même bu dee ne ah ci dëkk bi lañ nekk tukki wuñ defuñ dara mais problème am bekkoor am yu mel noonu ñu dajale ko summa yuqsam ginnaaw gi ñu daal di koy dép <coughs> diviser waaw mu ne walaysa al muraadu bi hadha al qismat al ma'ruf fi kutub al fiqh bi shurutiha mu ne gis nga nag <coughs> séddale bii ñuy wax xam nga woo demee ci téere fiqh yi dañ lay wax séddale nan lay demee fii mu ne man mooy comme dama la jox benn exemple <coughs> dañoo dañoo bennum nag après sauf que ñun ñoo ko bokk dañoo cotiser ku nekk joxe kii joxe cent euros <laughs> kii joxe kii joxe trois cent euros ñu ne nag par exemple cinq cent euros lay jar ñu joxe ba mat bu boobaa buñ koy séddale xam nga ne mënuñu koo tolloowe noonu ki nekk selon ki ëpp ki joxe deux cent euros kooku moo ci yëppale <coughs> ki ñeent ñi ñi ñett ñeent ñi euh, euh, ñett ñi ci des ku nekk joxe cent euros ñooñu mënuñ ne ah yéen ñëpp a ko yem non bo mooy waxul yooyu mu ne la waxuñu la yooyu de façon séddale yooyu nga xam ne bu boobaa boobu nag dañuy dañoo dañoo soxla nga nekk di euh, <coughs> ci téere fiq yi di xool charte yi wala ku nekk proportionnellement li nga am ci mbir mi ak la nga contribuer lu toll noonu lañ lay dox loolu mooy li maandu waaye mu ne euh, séddale gi nag du boobu bii bii nii beneen la kolog yooyu <laughs> yooyu de <laughs> waaw moo tax boo ko jaawalee rek naan mais mu foogoon dañ ne ku nekk li nga yor nga war a séddale dañ la bu ñuy séddale ku nekk liñ ci am ak ba nga ci lañ lay jox dañ naan la wax mais loolu du fi ak fii daa bokkut waaw <coughs> mu ne wa man xaata bu am ak sartaam yooyu ñuy wax ci téere fiq yi ak di ko tere ci ribawiyaat yi <coughs> waaw mu <coughs> siratul muwasaat tamit wa ghayriha bi mbir yi nañ koy tolloole ku nekk selon la nga xam ne moom nga am mu ne noonu du loolu lii parce que bokkul ak yooyu bii bi muy wax mooy ñoom ci seen bopp ci seen plein gré ci lu leen neex an tii bi an fusihim la ñuy defe bu bekkoor amee ñoom ku nekk waa kër gu nekk dajale lañu am ñu boole ko ñoom ñépp gë pare gërëm ne buñ koy séddoo kenn du ko séddoo ku nekk liñ fi indiwoon woon kon loolu lan lañ ko doon dajale non ñoom kay dañ koo def ngir daraja gu kawe juñ nekk ngir ki tane mu daldi mën a dimbali ka mu nekk locomotive xëccaale ko wagon xëccaale wagon yi ñi nga xam ne mënuñoo dem ah mbir mi metti na te ñun ñëpp benn lañ ay mbokk diine lañ mbokk lii lañu nàngam ak nàngam ah il n'est pas question <coughs> nekk ci rafaahiyatul ay seen dundu ndaataa tëllëxe lool ñu bàyyi ñeneen ñi ci derrière déedéet dañuy boole lépp waaw léegi nag ñu séddoo ko bis sawiya ku nekk daal di ciy gërëm moo tax façon yu mel noonu day mën a nekk du ci lii kese waaw moo tax am na yu bari yoo xamante ne nii comme yi imaam an-Nawawi rahimahullah day wax naan euh, téere fiqh di ko traité côté li ñuy séddoo yu bari bu dee côté boobu du dox mais bu dee côté bii ñi ko bokk ñoom ñooy pare engage wu ne ah mbir mi nag gis nañ ne yenn yi daa am entorse <coughs> parce que charia du ko nangu léegi ñu ne nañuy def mooy nañ def mën nañoo jaar bii bunt bii ashar yu nay jaar nenoo affaire bi lenn la Ah, alal bi daal dañ ko fiy teg ku nekk di joxe comme kenn de solidarité la weer bu nekk am ku joxe dara après bu dee rapatriement de corps ak yooyu bu ko defee ki nga xam ne moom lañ koy jox mooy ki nga xam ne moo ci am aajo ki nga xam ne joxe na même bu ci amul aajo mu ne man garawul nangu naa sama kii dem ci keneen ku ko jël baax na ko waa voilà man nekkatuma fi di voilà di exiger que ne voilà man la ma ci joxoot il faut parce que deele woo amoo koo gaañu la wala yow soxla woo ko aajo bi nekku fi soxla woo ko nga ne ña ngi koy jox loolu man gërëm naa ci voilà buntu boobu day tax yooyu mën a nekk moo tax ashari yu ne yi noonu lañu def sauf ko fii dañ koy def bi saviya bu ko defee c'est sûr que duñ tolloo am na ñuy tolloo am na ñoo xam ne amuñu am na ñoo xam ne li ñu am tuuti la waaw am ñoo xam ne bari la te pourtant même ñi bari la buñ boolee ñi tuuteeg ñi amul dara après dañ koy xàcc digg bi xam nga ne ka bari la woon dootul bari leen am yoroon. loolu nag da koo gërëm voilà da koo gërëm kontaan loolu nag mu nekk lu kawe loo xamante ne nii ngir bokk ak ñoom li nga xamante ne mooy metti gii leen dal nga xam ne ñooy bokk lépp loolu nag nekk lu rëy rëy ba yonent bi alayhi salaam daal di ne man ci ñooñee laa bokk ñoom itam ci man lañ bokk allahu akbar kon lii nii mooy xadis bi mu mujjee ngir wane na gis nga kon isaar bi mu <laughs> ak mu waasaar yow mi koy jëf xamal ne yonent way saa saam na man ak man ci yow laa bokk yow ci man nga bokk allah waaw di ko la de nekkul ne ashari yu na yi képp ku jëfe ni ashari yu na mooy yow itam yaa ngi ci ndax al ibratu bi umumi lafz la bi xusuusi sabab li ñuy bàyyi xel nekkul la waraloon mbir ma muy ashari yu ne yi ko defoon waaye képp ku jaar seen yoon ñooñu yaa ngi ci seenu mbaax yaa ngi fa nga xamante ne fa ñu teere ëllëg fa la ñuy teer ku teg sa tànk foo xamante ne nii ku teg nekk ci mbaax moo ko fa teg war ngaa yaakaar moos bu teer di am nga teere fa waa mbaax teere loolu nag yal nañu ko borom bi may ba yeneen tubaab yi saa saa mën a taxaw ñun ñuy doxale noonu suñu biir nga xam ne bu ñu amee loo xamante ne ñàkk am na. ñu nangoo bokk li nga xam ne moom la am bokk kook suñu mbokk yi bi sawiya tey bu ñu ko defee ba borom bi nangul na ko nañu am yaakaar te xam ne bokk nañ ci yonent bi saa saam di wax fa hum minni wa ana minhum fama ay way loolu loolu non c'est ñun xamuñu nim demee moo tax ah <laughs> ñun dañoo xamul nim demee mais billahi lii nii yonent bi saa wax nii mais nit ñu baax ñëpp lan la ñuy ut lu lii. képp koo dégg bu baax ci kaw suuf buñ la doon wax lan la doon ut lu dul am yonent bay saa saam ne man ci yow laa bokk ci man nga bokk waaw <laughs> waaw Allahu akbar mu man a loolu bu dee yonent bay saa salaam quand même waaw ndeysaan Allahu akbar kon nag gis nga fadlul isaari ak kon almuwaasaani mu kawe yal nañu ko borom bi defal te tamit nit ki loolu dañ ciy maye bunt bi nit ki ngay yëg keneen mbir yi yow lu borom bi neexal neexal sa situation bu bul jàpp ne eh, situation ñëpp a neexal ah, mooy al wayul islami la conscience islamique jébale def mbokk inna innamal mu'minuna ikhwa boobu ngeen dund ko xam ne way ngeen yàlla yi ñooy ay mbokk fa aslihu bayna akhawaykum beneen <laughs> yéwénal seen diggante mbokk yi bokk na ci mooy mbokk gi xam ne bu nekkee ci difficulté a ah, mu xam ne moom wéetu ci waaye bu nekkee ci bànneexit mu xam ne wéetu ci lool mooy li nga xamante ne mooy neexal dund te loolu la ñu bi di gën a voilà borom bi indiwuñu fi ñuy dund en notaire si ku nekk nekk fa nga xamante ne sa benn île di ko sa du couler douce euh, fekk maa daama say affaire a ngi neex yow daal xamoo nit ñi léegi nag bu naqaree nga bëgg nit ñi mu waasaat la déedéet loolu kamata di noto daan comme ni nga xamante ne nii nag noon ngay def rek boo may lool la la borom bi